baada acuudu billahi mina shaytaani rajiim yaa ayyuha nnaasu udkuruu nicmata allahi calaykum hal min xaaliqin gayru allahi yarzuqukum mina assamaa'i wal ard laa ilaaha illaa huwa fa annaa tuufakuun kon suñu boroom tabaaraka wa tacaala di wax ci laayam ñett bi mu ne yaa ayyuhannaas mune ne yéen nit ñi rawatina yéen waa Makka ñii nga xamante ne ni yéenay weddi sama yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi udkuru fàttaleku leen te dee leen tudd ni'matallahi alaykum xéewalu yàlla gim leen defal boole leen jox leen alxaramul makki gi dëkkale leen fi ba pare mooy foo xam ne xaraman aamina mu nekk foo xamante ne borom bi moo ko ñoŋal ba tax arab yi dañ ko doon respecté doon ko wekk ba moo taxoon ñi ñu doon def ci seen yenn gox yi di songu ay dëkk di leen raafal noonu di nangu seen alal ya jàpp góor ñi ñenn ñi jaam jël jigéen ñi def ay jaam loolu rey ñenn ci góor ñi def ñee jigéen ñay jaam loolu moom moo leen aaroon ci loolu waa Makka arab yépp daal leen ormal suñu borom nag ne leen sant leen te dee leen tudd ni'matallahi alaykum xéewal gi leen borom bi defal seen kaw waaye ya ayyuhan naas yéen mbooleen nit ñi ci kaw suuf ba maam aadama alayhi salaam ba ñu mujj uskuru na ngeen fàttaliku ni'matallahi alaykum xéewalu borom bi mu sotti defal leen ko ku nekk rek borom bi xéewal la dara lu xéewalul iija amal la waaye xéewalu al imdaad di la tëbb di la li tax nga nefi borom bee la koy jox guddeeg bëccëg taxawula ci biir ak biti kon nag fàttaliku leen xéewal yooyu hal min xaaliqin ndax da ngeen maa xamal da ngeen a xam keneen koo xam ne moo bind xayrullahi moo bind li am bind asamaan yi àddina ne yéen ak lépp lu am xayrullahi ku dul borom bi tabaaraka wa taala est-ce que am na keneen koo xam ne moo bind ku dut borom bi yarzuqukum moo koo xam ne moom moo leen di xéewalal la mina samaa'i di leen wàcceel li nga xam ne mooy taw bi fën wërsëg gi di wàcce mina samaa'i toppee jóge ci niir yi wal ardi ak suuf muy xéewal yi ball ci suuf ak xéewal yi ngeen di jële ci suuf si trésor yeeg lépp ak yi ngeen di def seen jur ji di fi def seen mbay yi muy génn waaye yarsuqukum minas samaa di wàcc taw bi ci seen kaw mu nekk loo xamante ne ay xéewal bi ci génne waaye kooku est-ce que am keneen koo xam ne moo bind bokk ku borom bi di def yoo yële laa ilaha illaa huwa mooy amul laa ilaha amul benn buur illaa huwa ku moom fa anna tufakuun waaye ana nan ngeen mën a wëlbatekoo nag di weddi ginnaaw bi ngeen xamee ne loolu la mooy hal min xaaliqin gayrullah mooy amul hal min xaaliqin gayrullah mooy laa amul benn mooy amul benn bindeef ku koo xam ne kenn benn bindkat ku dul borom bi tabaaraka wa taala lii parce que ñi doon waxal surtout waa Makka ñoom jàppoon nañ ne gëm nañ ne borom bi leen bind moo bind lépp waaye ñoom fi problème bi nee woon mooy est-ce que bu ñu ñëwee ba war koo jaamu moom kese la ñuy jaamu loolu la leen alxuraan di wax ne lan moo tax. la fan la problème bi nekk mais ki bind kay yéen jàkkoor ngeen ne moo bind lépp lu tax bu ngeen ñëwee ba koy jaamu du ngeen ko jaamu moom kese foog ngeen boole koog leneen loolo la waaye moo xam nga ne am na façon yéeféer kook ate yi ñu lay wax gaa yooyu moom boo leen nee hal min xaaliq bu dee ne fii ñi ko jàppe comme laaj est-ce que am na bind euh, aju bindkat xayrullahi ku dul borom bi yarzuqukum koo xam ne moo leen di wërsëgal mina samaa'i di wàcce taw bi wal ak suuf si li fii bi génn non moom dañ naan la waaye yow loolu kay am mooy yàlla la keneen mooy nature bi la waaye a yées ci yéeféer yi yoo xam ne ñoom d'accord nañ lool kon nag léegi mbir mi mooy laa ilaha illaa hu amul benn buur yéen waa Makka du ngeen ne moo bind lépp te amul kenn ku leen di wërsëgal ku dul moom waa kon laa ilaaha amul benn buur bu ngeen war a jaamu de ci dëgg illaa huwa ku dul moom borom bi tabaaraka wa taala fa annaa tuufakun ana naka ngeen mën a ko ci wéetal ko borom boobu ngeen xam ne moom d'accord ngeen ne moo bind lépp de te moo leen di wërsëgal mu ne wa in yukad mu ne nag wa in yukadibuuka mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii nag wax nga leen ko mu leer wa in yukadibuuka bu ñu la weddee ne la wuñ fi indi du dara yaa ko fi indi te du dëgg wal iyaadu kuddibat daldi woon nañu weddi rusulun ay ndaw yoo xamante ne maa leen yónni woon man borom bi min qablika alayhim salaatu wassalaam te jiitu woon la wa ilallahi te ci borom bi turja'u lay dellu al umuuru mbiri yépp de muy lépp rek ci borom bi tabaaraka wa taala lay dellu bu ko defee ñooy ñi faatoog ñeneen ak lépp bu ko defee borom bi daldi leen àtte ñi gëm ak ñu gëmul mu ne yaa ayyuhan naas mu waxaat ko yaa ayyuhan naas ee yéen nit ñi ee yéen mbooleem mbindeef yi inna wa'dallahi na ngeen yëg ne gis nga digéb yàlla bi bi mu leen dig ne bés dina jot mu dekki leen daldi leen fay li ngeen doon jëf ci kaw suuf incharran bu dee lu yées la lu yées bu dee lu baax nag boroom bi daamit ngeen fekk fa lu baax mu ne inna wa'dallahi dëgg dëgg dëggub yàlla bi muy dina leen dekkil haqqun ak leneen lim leen di dig fii ci kaw suuf lépp lu yonent daal di wax ne borom bee ma ko wax ne lii dina xew balaa suufa gé balaa àddina bee comme ay masiixu dajjal ay yooyu yooyu yëpp ak yi yonent yi alayhi salaatu wassalaam wax yooyu na ngeen leer ne inna wa'dallahi dëgg dëgg li ngeen xam ne mooy dugub yàlla haqqun dëgg la de falaa taxurrannakumul xayaatu dunya kon nag falaa taxurrannakum ngalla waay bu mu leen wor alxayaatu dunya muy dajale àddina gi kese àddina gu doyadi gi da daj ta ta ta suufe bu leen wor de mooy topp seen mbiru àddina kese mooy di yëwanal seen àddina ba tax ngeen fàtte seen borom bi nga xamante ne nii moo leen fi indi mu ne lool bu leen dal mu leen wor mukk mooy addina noonu mooy dund gi noonu la lay wore mooy nga bari ay mébét nag bari ay mébét yoo xamante ne nii ba pare yow jaamu woo yàlla ba pare di am ay mébét ci yu baax naan boo borom bi lu baax la may defal boo faatoo gu ma baramaa faatu ma jaamu ko comme li Iblis di di daal di gëmloo gaa yi léegi mooy wa gharratkumul amaani loolu yam waxoon te suuratul xadiid ne la falaa yaxurrannakum alxayaatu dunya wala yaxurrannakum waaye loolu dina ko waxaat fii mooy wa xarratkumul amaan yi mooy ba jullit ñi di wax naafiq ya bañ naan leen dem safara mooy ba ñuy ba ñuy doxale miir bi seen diggante wa duriba baynahum bi suur ba lahu baabun baatinuhu fi rahma wa zaahiruhu min qibalihi al-'adaab yunaaduunahum alam nakun ma'akum qaaluu balaa walaakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amaaniyyu hattaa jaa'a amrullah wa gharrakum billahi axaru mu ngi noonu kon mbir maa ngoogu moom lay wax foofu fële gisoon nañ ko ci suuratul Hadiid mooy kon falaa taxurrannakum ngal la waaye bu mu leen wor alxayaatu dunya mooy dund gu jege gii da doyat yi bu leen ci nekk rek jàpp ne lépp fii la ba fàtte seen démb ku leen di fàttali sax seen borom tabaaraka wa taala ngeen mer ko bu doon koo yoroon numéro supprimer ko boo ko rombatee bëggoo koo nuyu ndax lan da waxu la dara lu dul ah waaye tee ngay nangoo julli ji àjjuma boo yow man nga sa dund ji yëpp nga nekk ko ci naan waaye xam nga liggéey boo ci nekkee noo daw yeeg kii yi nga bëgg sa dund gi yëpp àjjuma doo ko julli ndax lan dajale àddina dajale lan alal joo xamante ne nii lu ëpp doo ko jariñoo dangay ngay faatu nit ñi doon ko sa gannaaw di ko xëccoo boo moyul bala ngaa dee sax lañuy def ay kuréel ku nekk ut sa kii di ut say avocat yu baax di xaar boo daa ngaa dee la xeex biy tàmbali boo deewee ñu tojante bopp ndax alal joo xam ne moo la tere woon a jaamu sa borom alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir xanaa yow jàngoo woon loolu koo koy wax sax mu mere la kon nag suñu boroom ne falaa taxurrannakum ngan la waay yéen nit ñi bu mu leen war alxayaatu dunya dundu gu àddina gu jege gii te doyadi walaa yaxurrannakum waaye bu mu leen war ngan la waay bu mu leen war mukk billaahi ci boroom bi alxaruur wareka waraate kat bu mag bi muy iblis mi nga xam ne mooy ñëw moo tax moom la jullit ñi wax naafiq yi fële wa garrakum billaahi alxaruur nekk ki leen war ci boroom bi tabaaraka wa mi nga xam ndeyjooram moom day nekk ci nit ak mooy ñi nga xam ne mooy ñëw moom iblis bu mag bi daal di lay wor ne gëmloo rek naan la non non non nekk ci dëgg gaa yi nii yii nii ñuy wax amul mooy yéen xool leen dund gi lii lii moo fi am gis nga boo fi dundul fal sa fa gis nga boo fi dundul ba yaa koy def di nga xam koo koy wax sax ndaw na nga bañ a dundoo ah. la lay gëmloo ba pare nag daal di lay gëmloo na bon ay affaire u yàlla yi sax yow à vrai yow jàpp nga ne ay yàlla yi am na non affaire bi dund la ah. gis nga tubaab yi dañoo ñafe defar seen dëkk yi mu mel ni panaan yéen nag bu ngeen fi toogee naa naan affaire jullee ka woor ay yi tax bu ngeen avancer seen économie dara doxu ci bu ñu wax ngeen naan nañ leen julli nañ leen woor nañ leen dellu ci borom bi ban borom bi xawlal ñu ko fi doon def depuis kañ ñépp ani ñu naan borom bi borom bi ñoo gën ñàkk ñépp yooyu amul yow gis nga ñafeel sa ñafe mbir mi ci yow la nekk tâton destin entretien mais fii ku kii génn leen fi teg leen seen xalaat yii ngeen xalaatal seen bopp seen àddina waaw nit ku nekk xalaat leen société yi lay dox lu nekk war a évoluer lu nekk ngeen war koo dugal ci biir réew mi yu bees yi yooyoo leen di doxal léegi nag ngeen topp leen suñu borom ne maa ngi leen di artu léegi wala yaghurrannakum ngal la waaye bu mu leen wor billaahi ci borom bi alxaruuru waraatekat bi bu mag bi mu ne inna shaytaana tudd na ko moo ngoog moo ci tegu ci laayaab juróom benneel bi mu ne inna shaytaana dëgg gis ngi dëgg dëgg shaytaani di workat boobu di rëbale woowu nga xam ne dafa fëttërlu ci kanamu borom bi tabaaraka wa taala lakum ñeel na leen yéen bindeef yépp aduwun ay seen noon la bu leer bu dekk wane bu mu leer te wane leen seenum noonu la kon nag fattaxiduhu maa ngi leen di woo yéen man seen boroom ngeen jàppe ko aduwan moo jàppale leen noon te lool la leen def moo kon nag jàppe leen ko noon sam noon du ñëw ne yow yaay sama noon nga naan ko maan sa maay sa ami di nooy nooy lu déedéet dalay faagaagal kon fattaxiduhu na ngeen ko jàppe aduwan am am noonu innamaata dëgg-dëgg nag na ngeen xam ne yadu xisbahu gis nga ñi ko topp mooy mbooloo yi muy woo Iblis di leen wanal mbir yi di leen ko taaral jëlal leen aw lu dul noon neen di ko taaral ba mu niru dëgg ci ñoom innamaa na ngeen xam ne dëgg-dëgg ya yad'u day woo hizbahu ñi nga xam ne ñooy euh, parandoowam yi ñi nga xam ne ñoo koy topp li tax mu leen di woo lan la li yakunu ngir ñoom ñële ñu ñoom ñoo ñu bokk min ashaabi sa'ir yi ci waa safara wa nga xam ne mooy lakk ta du fay ndax Iblis ba mu xamee ne safara la jëm moom dane woon borom bi man du ma ko wit man kese kon dinañ ko gis suuratu nisaa ak saar yooyu nga xam ne fa la doon waxee waxu reewandem yi rek naan wu naan borom bi waat naa ci yàlla dinaa leen mébétloo te dinaa leen sànq ibam mu des gu am na buñ ci gisoon ci saar yi ñu génn illaa ibadaka minhumul mukhlasin ci suuratu safat ñoom ñépp laay sànq bam des sa jaam yi nga xam ne ñoom ñoo sellal ci ñoom kooku noonu xam nga ne safara la jëm léegi nag bañ faa wéet moo tax mu ne man dinaa fexe sànq ñii xeetu Seydina kii Adam bi alayhi salaam ñoom ñépp laay sànq ñu ànd ak man safara suñu boroom ne loolu fal xaq wal xaq aqul man nag gi nga xam ne man maay dëgg man dëgg ay wax la am la am na jahannama dinaa feesal jahannama min ka ci yow ak jinne yi la topp ah ci lu yées ak ñoom nit ñi ñu la ci topp. ajma'ina mbooleem seen dinaa leen feesal safara kon nag borom baa ngi artu wax nañu li ñuy wax ñu ngi nii ci bi dund yëg nañ ko waaye galla waay mooy yoonu iblis yii nañu ko sori ay xumb naag ci la ñépp nekk man ñoo def ñeneen nan la ñuy de nit ñépp ci lañ ne ma loolu du lay wallahu ta'ala wasala allah wasallam ala nabiyina mohammadin waala alihi wa sahbi ajmain subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wasalaamun ala almursalin alhamdulillahi rabbil alamin